salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eh, ñu ngi kon woon ba tey ci al-mu'awwidhataani ñaari saar yooyu nga xamante ne moom la ñuy muslu te Yonent bi sallallahu wa sallam defoon ko ay muslu maanaam defoon ko musluwaayam eh, comme ni ko maanaam ni mu saxee ne daf ko daan def. maanaam da daan am amee ay muslaay yu bëree bëri waaye bi saar yooyu wàcc wàccee ci la ci la euh, maanaam euh, jàpp ci ñaari saar yooyu di leen mu di leen maanaam mu nekk musluwaayam euh, li nga xamante ne moom mooy fi ñu tolloon kon maam gisoon nañ suratul falaq bi alhamdulilah duggoon nañ ci suñ jotaay bi weesu sax ci suratul nas boo waxoon ci qul a'udhu bi rabbin nas a'udhu billahi shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas maanaam qul waxal ne a'udhu maa ngi sàkkoo muslu a'udhu maa ngi làqatu bi rabbin nas ci ki nga xam ne moom mooy euh, boroom nit ñi Euh, gisoon nañ ko maanaam firi baat bi gisoon nañ ci li ci aj woon ak tamit njàngat yi nga xamante ne moom lañ ci génn gisoon léegi ñu war a dugg ci yeneen ñaari maanaam maliki naas foofu nag benn njàngin la mooy maliki wute na ak fo suratul fatiha fi nga xamante ne foofu am na maliki mi diin am na maliki yawmi diin euh, démb ci jotaayu xale yi dégg naa ci ñu ci jàngee maliki naas ci benn kii wax jooju jubutoon malikin naas maanaam foofu amul beneen jàngin euh, sauf que boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne euh, maanaam malik ak malik ñoom ñaar mutaraadifaani maanaam ñaari yi synonyme loolu moom moo tax euh, voilà li voilà voilà euh, comme niñ ko waxee ci bi ma malikun wa malikun xawal mulka kullu wala xawal amra kulluhu liza hadhihi al asma'i fi qayd rifdati voilà maanaam ñaari moom mooy malik mooy malik mooy malikun parce que voilà ñoom ñii ñëpp même même même même jëmm yàlla subhaanahu wa wa malikun moom mooy euh, malik malik tamit waa mooy xawal amra kulluhu wala boog xawal mulka kulluhu moom moo làq mboolem nguur gi kon mulk ak milk lépp moo ko yor maanaam al milk moom mooy ak moomeel ak ak ak ak ak voilà ak al mulk mooy ak nguur euh, moom moom lépp voilà Euh, malikun maanaam foofu par contre buñ ko waxee li mu gën a tekki mooy beneen sens bi mooy euh, bi ñu wax ci kii euh, naan wax nañ ko ci boobu ci jawaahir lañ ko wax naan wa wa wa malikul xadaraati wa zubdatu da'ma yi maanaam ne voilà malikul xadaraati maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi moom mooy malik maanaam buur bu mag boobu parce que mubaalaxa la ci yi malikun maanaam li muy tekki mooy empereur euh, kon parce que roi ak empereur ñoom ñaar ñëpp ba tey am nañ différence euh, kon euh, voilà kon foofu maanaam li ñuy wax foofu kon lu ñu war a leeral moom mooy ñoom ñaar ñii ñoom ñaar ñoom ñett ñi ay ay synonyme lañ malikun wa malikun ak malikun ñoom ñëpp ngir ne day tegtale moomeel gi borom subhaanahu wa moom lépp ak nguur gi mu nekk buur buur ah, li za hadhihi al asma fi qaydi rifati loolu moom moo tax tur yooyu yëpp ñëw tënku ci synonyme maanaam ci cadre synonyme synonyme mi boobu loolu moom moo tax par exemple yow mi diin di mën a taxawee taxawaay maliki yawmi diin moo tax bu ñuy tudd turu euh, yàlla yi nga xamante ne ñooy 99 bi maanaam benn lañ ci tudd ci ñoom mooy souvent Malik la ñuy tudd duñ tudd duñu tudd Malik maanaam loolu moom moo tax bu ñuy jàng taysiir yàllaahu rahmaanu yaa rahimu du yaa Maliku de yaa Maliku la. yàlla maanaam loolu gis naa tamit ci daara ji ñu bare bare dañuy def njuumte googu maanaam bu ñuy wax yaa Maliku la ñuy wax alors que nag yaa Maliku la yàllaahu rahmaanu yaa rahimu yaa Malikul. qudduusu yaa mu'minu salaamu yallaahu euh, kon euh, ngir ne borom xam-xam yi nag li rahmatullahi alayhim wuute nañ ndax Malik maanaam rawatina bu ñuy euh, maanaam ban différence moo am entre Malik ak Malik donte wax nañ ni ay synonyme lañu mais dafa am benn qaida bu règle bu am solo mooy ni synonyme bu total bu mat sëkk loolu existé maanaam mooy ne soo déggee ne ñaari baat yi ay synonyme lañ li muy tekki mooy dañoo jegewantoo ci maanaam. waaye tegtalewul ne ñoom dañoo bokk jëmmi maanaa bi parce que su doon dañoo bokk benn jëmmi maanaa bi maanaam ñoom ñaar duñu euh, duñu duñu duñu euh, buñ bokkoon jëmmi maanaa bi duñu euh, duñu duñu duñu duñu duñu wuute kon léegi mu des Malik mooy lan Malik moom mi ngi jóge ci al milk comme niñ ko waxee mooy ak moomeel comme bu naan maaliku daar ki nga xam ne moom moom kër gi ki nga xamante ne euh, euh, borom bi subhaanahu wa taala maanaam par exemple euh, maanaam léegi wute gi ñu wute foofu mooy maanaam lan moom mooy maanaam ngir ndax ndax ndax Euh, euh, euh, fi borom masalan di wax naan yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma yawma idhin lillah yawmal qiyaamati bis la boo xamante ne kenn du mënal moromam dara ma ma moomal moromam dara maanaam ndax lan ndax mbir mi yëpp yàllaa koy moom moo ci moom lay dellu maanaam foofu da gis ne milkiye bi la gën a teg ci kanam donte mënaf naa dugg ci muul gi mulku gi maanaam mooy nguur gi waaye tey par exemple bu ñu xoolee euh, naa Yusuf alayhi salaam moom malik la woon maanaam waqaalal malik wala boog buur bi nga xam ne pas moom Seydina Yusuf alayhi salaam mais ki ci des maanaam ki géntoon gént yi ah moom kom ne waqaalal maliku tuuni bi maanaam kooku buur bi la moom moo ne indil leen ma ko euh, léegi wax ji mooy ndax malik maanaam buur ak malik ban moo gën a fort loolu différent kii fi muy amee njariñ mooy questionnement wu bu may jàng sóortul Fatiha ba yegsi ci mi yawmiddin wala boog mi yawmiddin lan laa war a wax est-ce que mi yawmiddin ma wax Malik moom moo ëpp doole wala boog ma wax mi yawmiddin moom moo ëpp doole. Euh, borom xam-xam yi rahmatullahi mu wuute nañ ci waaye xaqiiqatan maanaam loolu masala la boo xamante ne jarul xëccoo jarul wuute. jarul woon maanaam di kii lu di di di di guddal lu tax ngir ne alquran maanaam yooyu yëpp ay xira maanaam xiraa maanaam la boo xam te ne yooyu yëpp yu wér la njànginu alquran bu wér la sax ci yenente bi sallallahu alayhi yàlla borom subhanahu wa ta'ala wàcce ko maanaam mu nekk njàngin maanaam wuute gi ñu wuute le fait ñu koy mën a jàngee noonu ndax dinañ jàng maaliki yawmiddin dinañ jàng maliki yawmiddin dinañ jàng malaka yawmiddin te yawma diin dinañ jàng maliki yawmi diin yëpp dañ ko jàng euh, am na sax imaala bi maliki yawmi diin boobu am na euh, donc mais li nga xamante ne moom lañu war a xam foofu mooy ne comparaison bi nga xam ne moom la ñuy def foofu noonu maanaam maanaam le fait jàngi di wuute day dëgëral maanaam le fait que yi bëri maanaam maanaa yi kaddu gi maanaam kaddu borom subhaanahu wa ta'aala bëri loolu rek lay dëgëral maanaam ne lan ne buur yàlla subhaanahu wa moom mooy boroom bi su comme ni nga xamante ne noonu ma noonu la ko waxee waa la yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma billah ak ni nga xamante ne moom mooy buuru bisu pénc comme ni nga xamante ne noonu lay laajee yawmal qiyaamati limanil mulkul yawma lillahil waahidil qahhaar maanaam Euh, kan moo moom nguur gi tey bu ko defee ñëpp xam ne maanaam yàlla moo ko moom euh, kon différenciation boobu te ñu ne buur nag maanaam ñiy wax ne maliki yawmi diin maam nga jàngee noonu moo gën a fort ñoom fi ñuy sukkandikoo moom mooy dañoo jàpp ne buur moo ëpp doole maanaam nekk buur moom moo ëpp doole nekk nekk ku moom maanaam lu tax ndax ku moom maanaam buur bu ne moom na waaye du ñi moom ñëppay buur maanaam ñoom loolu lañ jàpp beneen bi ci des moom mooy buur autorité bi muy am euh, ñeneen ñi ci des amuñu ko maanaam ñi dul ñi dul buur amuñu ko kon nekk buur moom mu ëpp doole que nekk ki nga xamante ne moom mooy moom mooy ko moom kon borom subhaanahu wa ta'aala ñu ne moom mooy buuru bisu pénc bisu pay gi mu ëpp doole ko ñu ne moom mooy borom bisu pay gi beneen bi jël mooy dañuy wax maaliku daar ki moom kër gi mais bu ñu nee malik moom buur moom maanaam faw mu nekk territoire bu mag a mag maanaam buur mënoo nekk rek allahuma ba mu des euh, ci buntu majaas eh, allahuma ba mu des mu nekk ci buntu majaas mooy sens figuré ñu mën a wax ne masalan ñu naan buuru këram comme aawo yi ñu leen di waxee dañooy seen buuru kër ah? <laughs> maanaam loolu majaas la sens figuré la ah mais ndax ndax nguur gi du mu taxaqiq maanaam parce que ñoom ñooy buuru kër gi waaye am nañ kilifa ci kër gi maanaam euh, kon buur boobu Euh, sens figuré la mais li nga xamante ne nag moom mooy buur moom bu ñu ko waxee rek maanaam territoire bu mag lay doon maanaam du territoire bu ndaw maanaam tey mënuñoo ne buuru kër gi wala buuru koñ bi maanaam buuru dëkk bi lañuy wax wala buuru réew mi voilà wala buuru gox bi kon loolu xabaar kon ñoom dañ ñuy wax ne nguur moom moo ëpp doole maanaam nekk malik moom moo ëpp doole nekk malik Euh, ñeneen ñi di wax Malik moom moo ëpp doole ñoom dañu wax ne buur bi euh, ñu ne li ngeen di daw ci Malik ci ci ci maanaam am na ba am na ci nguur parce que buur lu mu nekk nekk buur faaw dina am lu moomul itam maanaam mënta nekk ku moom lépp te boo moomee dara autorité bi ngay am ci loolu mu ëpp doole que nga nekk buur kese. parce que buur da dogal certes mais moom dara mooy ne am nga maîtrise ci mbir mi téye nga ko kon da nekk Malik ñu ne Malik kon moom moo ëpp bi ci des mooy ne wax ah waxul malikil milk buur moomeel déedéet dafa ne moom mooy maalikul mulki maanaam maalikul mulki moom mooy ki moom nguur. ce qui veut dire que nguur ci boppam sax day dugg ci ronuk moomeel maanaam ci kaw loolu kon ñu ne Malik moom moo ëpp doole am na ñun kon ñoo xamante ne dañuy sukkandikoo ci loolu ne walla jàng maanaam ci wax ju njëkk ji ne jànginu Malik moo ëpp Malik moo ëpp doole ñeneen ñi sukkandikoo ci ñaareelu wax ji ne jànginu ma Malik Malik euh, moo ëpp doole waaye ak lu mën ci xew euh, ñaar yëpp njànginu Alxuraan la bu sax. Euh, ñaareelu njàngin mi nag euh, ku mel ne imaam al-Alusi rahimahullah moom nee na man ñaareelu njàngin mi laa taamu gis nga waa Madina ñoom Malik la ñuy jàng Malik la ñuy waa Kuufa yi ñoom Malik yawmiddin la ñuy jàng euh, sauf que. mooy ñoom Hafs ñoom Kisaa'i ñoom rahmatullah alayhi mais bu ñu waxee Malik Malik euh, euh, imam Al-Alusi rahmatullah moom nee na man man man man moom bu may jàng damay taamu Malik quoi ñu ne ko lu tax banam mu ne parce que man Malik su ma ko tànnee parce que damay gis ne dafa am ñaari njariñ yu ci nekk buur autorité dafa am autorité en fait te autorité boobu maanaam day faral di ànd ñaar ànd ak ñaari mbir maanaam day day day day day day day day defar lu baax ci dëkk bi mais aussi day ànd ak répression aussi parce que buur dafa bokk ci mandargay buur parce que imagine xam nga bokkut président la président moom dañ koo jiital mais buur su tegul benn répression ci dëkk bi maanaam amul benn autorité buy tax maanaam muy mën di dumawaate bu baax bañ xam ne sañ naa dumawaate euh, bu boobaa du yàgg ci nguur gi léegi tey ñeneen ñi maanaam léegi tey do déjà respect respectabilité bi du ko am du am autorité du mën taxaw donc buur day day faw mu boole ci ànd ak euh, jalaal googu maanaam faw mu boole ci di di di di di malgré que day def lu baax ci dëkk bi mais malgré mais fokk mu boole ci di di mën di du ma waat alors que ki moom dara ki moom maanaam la mu moom da koy toppatoo bu baax maanaam moom du soxla muy ànd ak benn xeetu répression maanaam loolu mooy maanaam maanaam mu ne loolu moom mooy bu njëkk bi tax ah man ma moom maanaam ma ma ne yàlla moom maanaam ma jàng maaliki moom mu gënal ma deuxième sens bi deuxième sens bi nga xamante ne mu ne moom moo tax moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi daf ñu jàngal ne xaraf bu ma jàng ci alxuraan damay am fukki tuyaaba de maa maanaam day mel ni damay am fukki tuyaaba kon kon ma daal euh, jàng Maalik yi daf may daal di yokkal fukki tuyaaba ci kaw bu doon Maalik lay jàng maanaam moom loolu la loolu la loolu la wax. Euh, am na kenn ci imam yi Abu Shujaa rahimahullah Shafi'i imam bu mag la rahimahullah am na d'ailleurs benn euh, muxtasar maanaam benn matn bu mu am ci mu nekk référence ci mazhab Shafi'i yi dafa mës a gént maam da daan jàng moom ma maliki yawmiddin maliki non maliki yawmiddin maliki yawmiddin maliki yawmiddin mu gént yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko lu tax doo jàng malik yawmi din parce que buuru yàlla lu tax mu nekk buuru maanaam nguur gi maanaam nga gën mettre en avant maanaam doole googu fu kilifteef bi mu mu mu nekk di jàng malik yawmi din di ko jàng di ko jàng benn jour mu géntaat yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mais lu tax nga bàyyi malik yawmi din mu ne ko noonu da nga ma waxoon ne ma lu tax du ma jàng mu ne ko mais waaw mais loolu tëkkalewul da ngaa war a bàyyi Maliki parce que boobu tamit maanaam dafa gën a yor ak euh, lewet bu ci nekk ak xarab bi ci dolleeku mun muy jàng ñaar yi loolu moom moo loolu bokk na sax bon du loolu kese mais loolu beneen mbir la mun am ci mazhab Shafi'i yi tamit maanaam rahmatullah mooy euh, ñu parfois bokk na ci li ñuy sopp ci julli mooy benn rakka nga jàng maliki bi ci des nga jàng maliki loolu ko benn parenthèse la ci euh, maanaam masala bi nekk ci loolu mooy mooy maliki kon malik mooy buur bu ñu seetloo kon ci sóoratul naas borom subhaanahu wa ta'aala bi mu waxee ni mooy rabbun naas daf cee teg malikin naas maanaam mooy boroom buuru nit ñi waxul foofu ne moom mooy boroom nit ñi mais dafa ne moom mooy buuru nit ñi nit ñi comprendre que ni maanaam maanaam nit ki di muslu ci yàlla di muslu ci euh, ci ci ci saar boobu maanaam di am lu muy muslu mu comprendre que ni ki muy muslu ci moom yamul ci nekk ki yéwénal ay mbirum di ko defar ak di ko réparer te loolu ñëw na ci rabb bi ba pare mais moom mooy tamit ki nga xam ne moom moo détenir autorité bi ci kawam tamit maanaam bu boobaa mu daal di yore ñaari volets yëpp jalaal bi ak jamaal bi. mu daal yor jalaal bi ak jamaal maanaam eh, jamaal gi moom mooy ñëw na ci rabb bi waaye jalaal bi moom mooy ñëw na ci maanaam le fait moom ci boppam moom mooy buuru nit ñi. Euh, kon euh, kon annaas mooy nit ñi euh, waxoon nañu ko maanaam nga gis ne borom subhaanahu wa taala kon dafa leeral ne ci biir maanaam kon aaya ba bokk na ci liñ ci jànge mooy nguur gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala amee turu nguur googu nag maanaam mooy malik maanaam mooy turu yàlla bi nga xamante ne moom moo dajale mbooleem tur yi nga xamante ne fi'liye la asmaa fi'liye yépp turu Malik moo ko dajale comme li nga xamante ne rabb noonu la dajalee asmaa yi nga xamante ne ismiya la ak fi'liya maanaam dañoo aju ci turu yi ci boppam maanaam làmb ba pare nekk loo xamante ne tur la en même boo xamante ne lépp lu aju ci wàllu jëfu borom bi subhaanahu wa ta'ala daf cee nekkaan waaye euh, rahman dafa dajale yeneen yi ci des maam dafa dajale sifaati yi ismiya yi ak fi'liya yi maanaam moom ñett yooyu la dajale le fait mu aju ci yàlla ci boppam subhaanahu wa ta'ala le fait que mu yor tur moom maanaam ñu nekk ay turam waaye le fait mu nekk rahman dafa dajale tamit mboolem turu yàlla yi nga xamante ne ñoom ñooy turu yàlla yi borom subhaanahu wa ta'ala ëmbee euh, euh, maanaam euh, maanaam di defee ak turu yàlla yi nga xam ne moom la yàlla maanaam mooy mel ak borom bi subhaanahu wa ta'ala mu yéem moowee ci kaw arash ci tur boobu Euh, loolu moom moo tax euh, euh, Malik maanaam ni ñu leen tegalee noonu borom subhaanahu wa taala kon maanaam tur boobu wane ak nguuram maanaam ngir ne nguur gi mu amee moom moo tax ba muy di def di teggi am di am droit wu tëral ay luwaawam di am droit wu di wax ne lii euh, man maa ko daganal am droit wu ne lii maa ko xaraamal am droit ne lii dama ko exiger maanaam da ngeen ko war a def mu nekk farata ci yéen voilà maanaam loolu loolu borom subhaanahu wa taala maanaam moom moo ko teg te loolu yëpp maanaam mi ngi amee ci turam boobu nga xamante ne moom mooy Malik euh, kon nguuram googu borom subhaanahu wa taala bokk na ci lu ñuy jàngee ci aaya bi moom mooy dëgëral gi muy dëgëral ne nguuram amul limitation maanaam parce que bu fekkente ne moom mooy borom mooy buuru nit ñi àdduna ak àllaaxira yépp la kon ndekete du yawmu diin rek la yam maanaam kon laaj bi moom mooy lu tax mu naan maliki yawmi diin maanaam lu tax ñu ne moom mooy buuru wala moom moom moom bisub taxawaay ba bisub bisub pay gi bu boobaa tontu bi moom mooy ne bisu pay gi xam nga fii ci àdduna képp kenn mën na fay woote ak nguur ak ak moomeel képp kenn mën naa wax ne buñ laajee lii ko moom mu ne mën a loolu day dal ñëpp ci ci place yëpp kenn ku ci nekk tamit mën na taxaw ne suuf sii maa fi buur mais yowmal xiyaamati loolu dootu amati maanaam ñëpp dañuy daal di commencer d'accord ci ne maanaam de manière évidente te day daal di leer fës biir ci ñëpp ci lu xamante ne du am benn lënt-lënt ci ne borom bi subhaanahu wa ta'ala ndekete moom moom lépp ndekete tamit borom subhaanahu wa moom mooy buuru ñëpp foofu moom kenn du ko fa discuter waaye bu boobaa beneen laaj bay daal di ñëw kon moom mooy lu tax kon mu ne moom mooy boroom nit ñi maanaam moom mooy buuru nit ñi alors que ñeneen ñu dul nit ñi ñu ngi fi itam bu boobaa dañuy wax ne am na ñaari tontu tontu bu njëkk bi moom mooy siyaq bi. maanaam mooy ne ni muy doxalee maanaam mooy comme ci nit ñi lay wax ak li concerné nit ñi donc mu tudd nit ñi moom moo ëpp doole foofu ne moom mooy buuru nit ñi euh, ngir ne li ma war a muslu maanaam comme ci borom nit ñi laay muslu te li may muslu yëpp moom mooy ay woo xamante ne dafa concerné nit ki nga xamante ne moom mooy buuru nit ñi ci kooku laay musloo maanaam ngir moom mu musal ma loolu moom mooy benn tontu bi ñaareelu tontu bi mooy mais borom subhaanahu wa taala bu keroog eh, maanaam maanaam maanaam borom subhaanahu wa taala ba mu defee ne nit moom moo gën a tedd ci li mu bind nekk li ci gën a màgg nekk ki nga xamante ne moom ci jëmmi boppam moom mooy xalifa yàlla bi moo wuutu borom subhaanahu wa taala ci suufam si ak ci univers bi yëpp maanaam bu boobaa loolu moom moo tax bu mu ne moom moom moom mooy buuru nit ñi rek la xam ne mooy buuru ñëpp ndax képp koo xamante ne nekk nga buuru nit ñi yow yaay buuru àdduna bépp yaay buuru univers bi yëpp te euh, ndax doomu aadama dafa am mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala moom rek la ko defal te defalu ko keneen loolu a ah, doomu aadama rek la ko defal tey fi mu toll euh, bu ñu xoolee benn place boo xam te dafa désert ab àll la wala boobu désert na wala ah wala benn àll boo xamante ne dafa am ay ay garab ak yooyu. suñuy seetlu environnement boobu noonu dañuy gis ne lépp lu ko fay saxal lu fay saxal dara rek wala mu fay tabax dara wala mu ko fay yëkkati wala muy maanaam di mën a defaraat réparer maanaam day day day day nekk de manière maanaam ci anam goo xamante ne organisation daanaka du ci am maanaam euh, day am parce que naturellement nii lay demee te ñëpp dinañ xam ne lii kat yàllaa ko fi def moo ko bëggee nii mais. Euh, maanaam tey bu ñu xoolee masalan gaynde yi ak segg yi ak ñeneen ak ñu mel ni ñoom lu ñu lu ñu am doole doole am doole ci ci àll bi ak bukki yi lu ñu am doole am doole ci àll bi maanaam ba tey gisuñu leen ñu transformé dëkk bi maanaam ñu transformé àll bi déedéet gisuñu ko maanaam dañ leen gis ba tey ne àll bi ni meloon noonu la mel maanaam ñoo bu ñu leen bàyyee noonu àll bi day ne di nekk àll rek. amul benn transformation bu bu significative boo xam ne dana fa am allahuma ma mu des ne xëy na sécheresse bi moo ñëw sonal leen wala boog taw bi moom moo ñëw bëri finalement affaire yi sax gàncax gi sax wala yeneen ak yeneen mais du ñoom ci seen bopp ñoom ñoo am benn mbir bu bees bu ñu ñëw teg li te ba gaynde di am léegi noonu la demee. naka noonu xar yeeg bëy yi bu ñu leen bàyyi woon fii ci dëkk bi fi mu toll bu ñu demee bu ñu dellu see dañuy gis dëkk bi gën a kese mais duñ mu gën a baax dafa am benn autorité bu mag boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala daf koo def ci doomu aadama par rapport ak li nga xam ne moom mooy dëkk bi mooy adduna bi mais mooy univers bi tamit. moo tax nit rek la borom subhaanahu wa ta'aala may sañ-sañ muy mën di par exemple du gis mu fekk benn àll mu dindi ko raser ko teg tabax ko def lu bees créer ay affaires am initiative ci ay mbir mais ñeneen ñépp niñ koy defee mooy comme na ko seen maamaati maam ya di defe ba léegi na maam ya gaynde yi wala seg yi wala golo yi wala xar yi wala nag yi wala jaan yi na seen maamaati maam meloon suñu jamonoy maamaati maam ñoom ba léegi noonu lañ mel amul lenn luñ yokk amul benn euh, matière grise maanaam walla ah maanaam matière ajoutée buñ bu am ci seeni mbir amul alors que nit ñi lu ñuy gën di dem nit ñi di gën di am leneen lu bees lu ñuy def ci dëkk bi ci àdduna bi di am pouvoir de décision ci yi nga xamante ne ñoom ñooy xew beneen nguur bu borom bi subhaanahu wa jox nit ñi tamit mooy le fait que nit borom bi subhaanahu wa daf koo defal an mbir moo xamante ne dafa rëy lool te moom mooy xeetu animaux yi li ñuy bëri bëri bëri bëri ba bari wuute ay anam ay façon ci seeni mbir borom subhanahu wa dafa def na ñoom ñëpp nit moo leen noot ba pare nit moo moo leen dominé euh, bu ñu jëlee exemple nag yi euh, fas yi mbaam yi gëléem yi ànd ak ñoom ñii ñëpp ñoo ëpp doole nit maanaam ci loo xamante ne ñaari nit ko xel duñ ci werante maam ñii ñu ëpp doole nit euh, mais ànd ak loolu nit moo leen mooy seen kilifa moo leen moom moo leen di teg fi mu leen neex moo leen di génne fu mu leen neex moo leen di liggéey loolu lu mu leen neex te amuñu sañ-sañu bañ eh, eh. amuñu sañ-sañu bañ loolu nit moo ko am ànd ne ñi gën a tuuti ci animaux yi képp koo xamante ne ci ñoom dafa jël fitam maanaam dafa am fit rek ñëw songu nit mooy gañe nit maanaam lu yéeme la maanaam nit moo leen dominer ñoom ñépp ku mu ci muus mi maanaam su ñëwee mu ne ko chep mu dem moom moo koy dàq en fait di décider fan la muus mi mën a ne ak ku mënta ne xaj yi li ñuy dangereux dangereux ci gi maam nit dañ leen di womat maanaam nit moo leen di takk baat ci baatam di leen xëcc mais contraire bi du am maanaam xaj bi du takk baat nit di ko xëcc euh, ak yeneen ak yooyu yëpp da koy gis mais loolu yëpp li muy am am am ba ci animaux yi gën a ndaw ku ci takk fitam jàkkaarloog nit te borom subhaanahu wa taala doole gi mu jox nit pouvoir bi jox nit seen kaw mu neutraliser ko léegi ngi nga gis ne ñooñu ñoo mën nit tey am muus tey boo doon xeex ak muus muus mi jéngu dëgg maanaam du maanaam borom bi may ko maanaam def leen à pied maanaam ngeen nekk pied d'égalité ci même pied d'égalité yow sa ka maanaam caractère bi la bi la yàlla jox ba tax nga noot leen caractère boobu mu teg neutraliser ko bàyyi la en tant que nit léegi nga gis tey yaa muus mi tey boo leen doon xeex léegi muus mi muus la ci nu mu gën a gaaw mais ànd ak loolu yëpp borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa jël nit jox ko autorité ci kaw moom te noonu la def ak animaux yëpp ñi gën a tuuti ba ci ñi gën a kawe amul ku ci nekkul ci ronu nit amul beneen siiñu nguur gu yàlla defal nit ci seen kaw ba tey mooy le fait que ñoom nit mën leen a par exemple jël dugal leen ci ay parc euh, ñu leen di seetaan di ci am koppar nit ñi mën leen jël kenn ku mu neex ci ñoom mu liggéey loolu wala bokk mu tëral rendi après amul benn enquête buy am amul voilà maanaam police du wax dara maanaam dafa am ay mbir yoo xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala vraiment dafa teral nit dox ko doole boobu nit moomu nga xam ne moom moom lépp nag te yilif lépp ba ci univers bi borom bi subhaanahu wa nit la may muy mën di dem euh, déplacé wu wala boog di yónni ay ay engins am ay maanaam ñuy dem ci feneen fu bokkut ak suuf si ñuy am yuy ay gëstu wala boog am ay njariñ yu ñu fay mën a tibbee ak yooyu te loolu noonu borom bi tuddoon na ko bi mu naan wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi ardi jamii'an minhu inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun yàlla moom mooy ki nga xam ne moom moo leen tàggatal mboolem li nekk ci asamaan yi ak mboolem nekk ci suuf si ci lépp ci moom la jóge lii dëgg-dëgg nag ay kéemtaan màndarga yu rëy ngi ci yu war a yoo xamante ne mais pour ñi nga xam ne ñoom ñooy seetantal ñooy xalaat la bu ñu xalaatee dinañ gis ni la fait yàlla jël univers bi yëpp tàggatal ko doomu aadama muy mën di def ay études ci univers bi di mën di xam lan moo xew ci yeneen planètes yi lan moo xew ci yeneen galaxi yi naka la affaire yi formé woo ak tamit njariñ loolu lan mooy njariñ ji borom bi subhaanahu wa may ñu ñun ñu mën ko exploiter ah ba tey ñuy mën diffuse en direct ay information fu ñu neex parce que tout simplement dañu utiliser xam-xam yooyu di mën di xam météo bi naka la maanaam imaginer ngeen ndax golo yi wala xar yi dinañ jéem a xool ba xam suba dina taw wala du taw wala nan la météo bi demee mais ñoom loolu bokkul ci seen ay mbir loolu ñun la ko yàlla tàggatalal voilà voilà ndax sax fii dina dina sax walla naka lay demee ndax taw bi foofu man ak yeneen ak yeneen mbay mi ñoom mënuñu bayal seen bopp lu ñu war a lu ñu war a lu ñu war a dundee mënuñu ko. day sax rek ñuy dund mais ñun mu ñoom mënuñu leen bayal ñoom mënuñu bayal seen bopp donc mbir yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne borom subhaanahu wa maanaam dafa jox nit maanaam vraiment mu nekk buuru adduna bi mu nekk buuru àdduna bi comme que mbir mi noonu la deme maanaam loolu kon aaya bi tamit dañ ci jàngee ne euh, ñun ñii en tant que nit war nañu bàyyi xel maanaam ñun ni ñu amee doole ak ni àdduna bi yëpp nekkee ci suñu ron ba ñu nekk buuram war nañoo bàyyi xel suñu buur ñun tamit maanaam àdduna bi ni mu wommatee ni mu wommatoo ci ñun lépp tàggatu ci ñun ñu nit war ñoo tàggatoo noonu ci suñu buur bay borom bi subhaanahu wa léegi mu ne mooy ilaahun ilaahun ilaahin naas maanaam ba tey day joxul a'udhu bi rabbin naas mu ne malikin naas ne ilaahin naas ilaah mooy ki nga xamante ne mooy almaabudu bi xaq loolu mooy ilaah ki nga xam ne def na ko jaamu ci dëgg lu tax nag ñu ne mooy almaabudu bi xaq mooy ki ñuy jaamu ci dëgg dafa am ñaari maanaam maanaam bu njëkk bi moom mooy képp kenn koo jaamu ku bokkut ak yàlla la nga ko jaamoo ci caaxaan la mais jaamu woo ko ci dëkk. Euh, ndax euh, abd maanaam jaam bi faw mu am rabb maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala bi ay mbiram mais borom boobu di toppatoo ay mbiram moom mooy ki nga xamante ne la fait que mu nekk rabb bi nekk malik bi malik bi buur moom moo tax mu yelloo nekk ilaa maanaam mu nekk ki nga xam ne tamit maanaam loolu suite logique la maanaam ni mu ko tegalee noonu parce que il moom mooy ki nga xamante ne moom mooy yelloo am droit exclusivité wu ñu war ko jaamu moom kese loolu kooku moom mooy ilah moo tax euh, allah ci benn ci wax yi maanaam mi ngi jógee ci ilah boobu maanaam kon al ilah lañ jël ba pare comme ni ñu waxee ne an naasu dafa jóge ci al unaasu ñu xasaf alif bi ci digg bi noonu la al ilahu allah jógee ci al ilahu ñu xasaf alif bi nga xamante ne moom mooy bi ci digg bi maanaam maanaam azaf mooy xasaf mooy maanaam éclipsé euh, ñu ñu alif boobu ci di al i voilà ñu dindi ko mu nekk allah euh, euh. loolu benn la ci maanaayu allah parce que justement allah tur yàlla la boo xamante ne dafa am ñetti martaba martaba bu njëkk bi mooy martabatu zaat maanaam le fait que muy indiquer muy joxoñ ki nga xamante ne moom mooy nekk nekk gi nga xam ne moom la ñu joyal de telle sorte que te maanaam moom moo fi nekkoon laataa dara di am te lépp lu fi nekk moo ko amal allah kon moom mooy ah, ah, euh, kon borom boobu subhaanahu wa nga xamante ne mooy ki ñu joyal euh, amul moom saa yu ñu waxee allah rek sa xel ci kooku lay dem loolu mooy benn martaba bi ñaareelu martaba bi bi mu amee mooy martabatul uluhiyya la fait que mu ànd ak mu nekk ki nga xamante ne moom moo am divinité absolue boobu moom rek lañ war a jaamu ci lu ñu doyal amul keneen kuñ war a jaamu képp keneen koo jaamu rek ci caaxaan nga ko jaamoo ci neen nga ko jaamoo te li ngeen di risqué comme ni borom bi wax subhaanahu wa ta'ala innakum wa ma tad'una min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kanu alihatan min duun min duunihi maa waraduha maanaam euh, yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ak mbooleem yi ngeen di jaamu te bokkuñu ak yàlla ngeen leen di woo di leen ñaan di bu di di leen jaamu di leen jullil ñoom ñëpp ay matti safara ngeen yéen ñëpp yéen a bokk nekk ndox ay matti safara waaye ñoom bu ñu ay yàlla yu ñu waroon a jaamu te bokkuñu ak yàlla allah boobu kon ñoom duñ dugg sawar waaye nag mu teg ci lu am solo ah mu ne mu ne mu ne lahum fiha zafirun wa hum fiha maanaam dañ fay am ak xiir ak xiixu ak maanaam euh, nokki gu métti ci biir safara te ñoom ci biir safara la ñuy nekk duñ fa dégg moom fiihaa laa yasma'uun waaye mu tekki ne innal ladhiina sabaqat lahum minnal husnaa ulaa'ika anhaa mub'aduuna laa yasma'uuna hasiisahaa wa hum fiimaa ishtahat anfusuhum xaaliduun laa yahzanuhumul faza'ul akbar wa tatalaqaahumul malaa'ika waaw zaalikal yawm zaalikal yawmul ladhii kuntum tuu'aduun wa hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yawma naqmi as-samaa ka tayyi as-sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaynaa inna kunna faa'ilin wa laqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiy as-salihin wa fi hadha la balaghan li qawmin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin mu ne ñi nga xamante ne nag seenu mbaax ak sellte ci ñoom dafa jiitu waaye ñun ñoo leen ko may ñooñu moom bokkuñ ci maanaam parce que question bi posé wu mooy waaw kon catholique bi jaamu yent yàlla isa alayhi salaam donc bu dee ki ngay jaamu yaag moom yéene bokk dugg biir safara kon nan lay demee siit bi taxaw jàpp de Seydina Ali mooy yàlla ak ñun wolof yi léeg lu ñu dégg ko ci ñu ne Samba yàlla maanaam dañ koy wax ci sëriñ su bari daan nañ maanaam waaw léegi loolu kon nu muy demee yii gaa yi am nañ problème de mu ne déedéet ñi baax ñu sell ñu nga xamante ne seen sell te ci ñun la tukki. dafa jiitu ci ñoo dafa jiitu ñooñu moom ulaa'ika anhaa muba'aduuna ñoom dañuy sori safara boobu laa yasma'uuna hasiisahaa maanaam lépp luy sensation maanaam luy mën a tax lu yëngatu ak yëg-yëg walla xasis yëg-yëg sax duñ ko duñ ko dégg amul lenn lu ñu dégg ci sawara wa hum fii mashtahat anfusuhum xaalidun te ñoom buñ ci àjjana la ñuy dem ca la neex seen bakkan rek la ñuy sax loolu important la maanaam kon moom mooy ka ngay jaamu faw daa war a nekk yàlla kese parce que possibilité bi am mooy soo jaamoo keneen ku bokkut ak yàlla problème bi lay jur bi lay jur maanaam bi mu lay jural moom mooy soit yéen ñaar da ngeen di ànd dem safara wala nga dem nga dem safara yow kese ñaari possibilité yooyu am da di ànd dem sawara wala nga dem sawara yow kese loolu moom moo tax aussi dafa bokk nag léegi ci uluhiyya maanaam euh, maanaam kon ñaareelu martaba bu Allah loolu la mooy uluhiyya le fait que yàlla nekk ku yelloo ku ñuy jaamu moom kese. loolu moom moo tax bu ñuy dugg ci lislaam ci martaba boobu la ñuy duggee ci lislaam laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax yàlla martaba bu dëgg dëgg dëgg martaba bu kawee bi nga xamante ne moom lañu ñu war reconnaître ci moom te mooy bi essentiel te gën a màgg ci maratib yépp mooy al uluhiyya yelloo gi mu yelloo ñu jaamu ko moom dongu sans boole ko keneen maanaam dañ koy faral di wax souvent mais wax la ju mar di répéter quoi maanaam yàlla moonu moom en fait moonu moom quoi <laughs> c'est ko maanaam non seulement contraire bi amul maanaam ñun moomuñu yàlla c'est que loolu dafa maanaam évidence la bu war a leer maanaam évidence la certes xam nga évidence mooy lu leer ba pare mais comme que léegi affaire dafa lëndëm dafa bëri dinañ ci ñëw ci ministère waswaasil xannaas dinañ ci ñëw ci waswaas yooyu maanaam euh, mbir yi dafa dafa lëndëm léegi moo tax loolu dafa war a leer yàlla moonu moom ñun moomu nu ko maanaam mooy lan xam nga da gis yàlla nañu yàlla sàmm yàlla le fait mu moom ñu moom li muy te impliqué moom mooy moom rek moo am droit ni ñu nii la te sañuñu ko bañ te ñu ci répliquer te ñu ci joxe suñu xalaat keneen ku joxe ku wax ne nii la sañ nañ ko ne ko ne ko ah waaw mais est-ce que yaakaaroo ni nangam yàlla rek mooy nga xam ne moom xalaata maanaam waxam xawluhul fasl walahul wa qawluhul haqq walahul mulk voilà waxam mooy dëgg waxam moom mooy lii dogu li nga xamante ne amul loo ci war a xalaat moom mooy rek moo yor nguur gu mat moom rek ay maanaam moom moom moom rek moo am droit ne lii bàyyi ko bëgguma ko amatoo droit noo seulement def ko mais amatuloo droit xalaat lu tax ma war koo baax maanaam euh, yàlla bu ne la par exemple del julli wala del woor wala leneen ak leneen maanaam yow du yow yow yow sa xalaat laajuñu ko moom bëggul maanaam laaju la sa ak xalaat ci mbir mi de en fait ak avis bu mu lay laaj naa la saa waay jël julli damay naxanteeg yow moom non moom nekkul ci logique di naxanteeg yow moom mooy buur moo la moom danga war a def maanaam amul amul amul beneen en amul leneen en fait yow yaa war a def voilà ay affaire bon man ni ma ko xalaat ni kenn laajul loolu da war a def loolu lañ la wax. ay bon xam nga instant bi je suis pas encore non pare nga ak pare goo du loolu mooy affaire bi loolu du question en parce que yàlla moo la wax maanaam il faut comprendre que yàlla moo la wax voilà et puis ça s'arrête maanaam amul beneen beneen beneen beneen beneen kii quoi léegi naka noonu bu la teree sàngara dafa xaraam njaaloo dafa xaraam riba dafa xaraam nanga yooyu noonu amul waaw mais bon tu sais xam nga boo seetloo nanga non en fait du luñ la maanaam yàlla nekku fi di laaj sa xalaat wala ndax am nga ab yi ci mbir mi te du yow du moom mooy ci sa réalité yow wala mu ne bon bàyyi ma comprendre la déedéet contraire bi la maanaam yow yaa ni yow comme yaay jaam yaay conformé wu ci moom li mu bëgg jeex na. te d'ailleurs loolu bokk na ci li tax maanaam maanaam boobu bokk na ci li tax borom bi subhaanahu ak njaam le fait ne maanaam nit mën a am jaam loolu bokk na ci li tax. pour nit ñi mën a gis dëgg dëgg dëgg nan la jaam di mel maanaam bu ko defee su nit ñi amee ay jaam yore leen xam ne nii la jaam di mel ñu mën comprendre à travers loolu que ne ñoom seen yàlla maanaam bi nga xam ne ñoom ay jaamam lan ñoom nii lañ war a mel ci kanamu yàlla bi moom ñoom tamit te jaam dafa am ay critères yu mu yoo xamante ne maam dafa intrinsèque ci moom benn jaam amul dara moomul alal amul alal mënta am. jaam moom ci boppam ki ko moom bu deewee dañ koy doon moom moom ci boppam dañ koy doon te bu amee frère wala sœur wala ay mbokk yu am alal moom mu nekk jaam ñooña dee moom du leen mën a doon. moom du doon alalu moom mënta doon en fait parce que jaam la maanaam moom amul dara en amul dara mu mënta am te mënta am tamit bokk na ci critère njaam mooy le fait mu nekk koo xamante ne maanaam amul ay heure yu muy fixé ci liggéey bi maanaam amul naan euh, bon liggéey bi baam di nekk ci syndicat yeeg di di di tëral ay ay kii loolu jaam mënu ko def. te beneen bi ci des tam mooy jaam mënta grève di réclamer ay condi ay meilleures conditions mënta ne maanaam di grève loolu jaam manu ko ànd ak loolu yëpp jaam amul droit laaj salaire maanaam amul salaire dañ lay liggéeyloo kese dañ la moom te ka ko moom te jaam bu liggéeyee alal jamu moom moom moomu ko de alal jëmul moom maanaam tey fi mu toll nit ki su jëndoon jaam jaam di yoroon alal maanaam alal ja da koy moomaale maanaam ci jën ci moom jaam bi day moomaale alal ji te lu jaam bi liggéey moom waa ji ko moom moo ko moom. ba pare jaam sañu daw sañu ko maanaam génn naa dem naa sama yoon wala bokk saa foo nekkoon bon écoute damaa doxewoon samay soxla quoi loolu jàmm mënu koo wax ko moom. voilà ay prime d'activité yooyu yëpp jàmm du ko laajte amu ko mënta ne. maanaam léegi bu ñu comprendre lan mooy jàmm parce que comme ñun dundatuñ ko xamul xamatuñ ko mais bu ñu fa ñu comprendre lan la léegi jàmm c'est comme nii la mel borom subhaanahu wa ta'ala dafa def loolu mën a nekk ci ñun pour ñun après ñun tamit ñu comprendre ne ñun noonu la ñu war a mel par rapport ak moom. exactement. ay dama soot nag loolu amul xam nga jaam du ko wax ah, saa jógal dem ci tool yi waay daa bëgg tey waaru yi na jeex ah mais man dama sonn quoi temps yi dama sonn loolu xanaa ngeen jaam wax jaam du wax loolu liñ la def loolu loolu ngay def te amul loo ci teg da ngay noppi d'ailleurs waruloo sax wane ni kontaanoo ci bu sa xar kanam gi wanee ni kontaanoo ci mooy tukkal nga sa àdduna bopp lépp lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp voilà loolu mooy jàmm te ànd ak loolu loolu taxul mu yegg ci niveau njaam gu ñun bi ñu war a am ak yàlla de ba tey yeggul parce ki moom kii rabb rek lay doon mais du nekk ilaah munul nekk ilaah ilaah uluhiyya moo gën a foor yooyu encore mooy li gën a kawe ñetteelu martaba bu allah baat bi moom mooy martaba parce que ñu dellu si waat ci martabatu uluhiyya boobu walla après nañ ci ñëwaat euh, ñetteelu martaba ilaah euh, allah moom mooy martabatul asma mooy turu turu turu yàlla yëpp yeneen yi ci des maanaam moom mooy boo bëggee ñaan yàlla ci benn tur ci turam yi bu la neexee nga ñaan ko ci Allah voilà loolu moom moo tax tey nit ki su géntoon par exemple benn turu yàlla wala boog mu xam ne am na benn turu yàlla bu ñu war a sikkar nàngam yoon te xamul ni nangam boobu ñaata la xamu ko maanaam mala wal ah da koy sikkar ci nombre Allah mooy 66 maanaam xam na tur bi mais xamul fàtte na nombre bi nga xam ne moom la ko war a sikkar da koy sikkar nombre Allah mooy 66 mais su fekkente ne dafa gént benn tur wala boog xam nga di benn tur yàlla ah, la ko la war a sikkar mais xamatul tour bi lan la par exemple mais xam nga nombre bi ñu ko war a sikkar Allah lay sikkar nombre boobu. mu remplacer parce que Allah moo remplacer yeneen tur yàlla yëpp mais benn tur yàlla remplacer wul Allah moo tax yooyu yëpp dañ naan ay tur lañ ci turu Allah ar-Rahman turu Allah la ar-Rahim turu Allah la al-Malik turu Allah la ainsi de suite mais mënuñu ne Allah turu Rahman la wala Allah turu Malik la mënuñu ko Euh, kon ne yàlla lan war a euh, jaam moom mooy ilaahi naas mooy yàlla bi moom mooy ci yelloo ñu jaamu ko moom kese jaamu ga di jariñ nag ñàkk kaa jaamu di lore kon loolu moom mooy benn maanaa bi nga xam ne moom lañ wax ci ne ndax bi ñu tàmbalee nee nañ ilaahu naas maanaam ilaah googu dafa maanaam ne moom rek moom lañu war a jaamu ci dëgg li muy tekki benn maanaa bu njëkk bi mooy loolu ñaareelu maanaam bi muy tekki moom mooy ne yàlla moomu rek ñu war a jaamu dafa def ne comme li alxuraan wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa yàlla li mu dogal mooy ne doo leen jaamu keneen ku bokkut ak moom man loolu benn la ci périmé maanaam mooy yàlla ni mu doxalee mbir mi mooy ne leneen loo jaamu lu ne en fait jaamuwoo loola ndekete yàlla nga jaamu sa intention baaxul waaye fa mu dal loola la maanaam euh, tey bu fekkente ne nit ki dafay bind président de la république benn lettre président de la république kenn la mu daal di bind lettre bi bëggoon ko adressé président de la république mais moom cim xelam cim xelam président de la république keneen la mu naan monsieur le président je vous adresse cette je vous adresse cette présente cette présente missive pour nangam nangam <laughs> monsieur le président mais moom ci xelam masalan mi ngi wax ak Laurent Fabius par exemple exemple mi ngi wax ak Fabius moom ndax jàpp na ne muy président te moom la considéré président ba pare daal di bind adresse bi Élysée nangam nangam daal di yónnee lettre bi. Macron moo koy jotaan ah. maanaam quel que soit la situation maanaam moom am xelam loolu kontiwul Macron yi jot leetaram sauf que nag bu dee ci jaamu yàlla parce que en fait lu tax loolu maanaam yàlla ci jaamu yàlla en réalité yàlla dafa def ne koo bëgg a jaamu itam du moom ngay jaamu mais yàlla ngay jaamu en réalité sauf que yàlla du nangu lu dul ci ñaari condition bu njëkk bi moom mooy mu fekk ne moom nga ci jublu woon te bokkaale woo ko woon ak dara muy benn ñaareel bi ci des mooy mu dëppook moom ni mu ko bëggee maanaam mooy ni muy waxee ne noonu lañ koy defee ba pare yeneen taam bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko noonu ñaari condition yooyu la koy nangoo su dul loolu ay duma moo la ciy fekk waaye du ak njariñ du la ci fekk voilà parce que question intention boobu dafa am ñaari mbir yu ci ne te loolu ñu bari bari duñ ko bàyyi xel bu njëkk bi moom mooy intention bu baax bi maanaam boo amee intention ci lu baax euh, dafa nekk loo xamante ne dafa dafa sine qua maanaam dafa dafa dafa dafa war maanaam mënoo bañ a def mbir mi maanaam munoo ne euh, damay def lii intention bi garawul après yàlla li am solo rek mooy naa ko defee na ma ko war a defee déedéet waaye beneen mbir bi tamit moom mooy intention soo ko amee te dëppoowul ak li yàlla ni ko yàlla bëgge intention boobu du tere mu nekk ak yàq comme tey par exemple munoo ne damay cambrioler voilà man léegi dinaa cambrioler boutique ko diw parce que gis naa ne moom li muy jaay bari na naa ko cambrioler rek parce que dama bëgg saraxe lu bëri maanaam damay saraxe dama bëgg voilà way néew ji doole yi ma sarax leen lu bari sa intention de départ baax na mais sauf que yoon wi nga jaar moo baaxul te it intention kese kese kese doyul de parce que mën nga am intention bu baax ba pare nekk ku kuy def lu bon maanaam ku yàq maanaam tey bu benn wàññi ñëwoon ne la man daal suma biir bi am na benn affaire bu ciy métti xaw ma la la lu yëngu lu nekk ci biir nga am intention bëgg koo jariñ nga gis ni muy méttee ci moom rek nga ni bon xaaral ma xotti biir di xool ba xam nga xotti ko pour ne am na loo ciy def jàpp ne boo ko defaraatee dina baax nga rendre compte que ni ubbi nga biir bi mais mënoo koo tëjaat maanaam loolu maanaam sama intention baax na kese kese kese bu tax mu génn ci maanaam intention bi benn partie kese la ci mbir mi voilà. loolu moo borom subhaanahu wa ta'aala ku ko jaamoo tamit te fekk maanaam ku jaamu keneen te bu fekk ne yàlla nga bëgg maanaam moo maanaam kooku nga bëgg a jaamu en réalité lu tax loolu lu tax ne boo ko jaamu en yàlla rek ngay jaamu mooy ne yow divinité bi nga jaamu mooy mooy martaba uluhiyya boobu te martaba boobu keneen yoru ko dul moom par exemple ku ñëw jël benn xeeram yett ko taxaw di ko jaamu moom. li muy jaamu ci xeer bi maanaam mooy divinité bi la maanaam moom dafa jàpp ne xeer bi dafa am divinité bu mu incarné loolu tax mu koy jaamu mais au moment où divinité amul ci keneen ku dul ci yàlla maanaam kon moom mi ngi jaamu divinité bi sauf que divinité boobu ci yàlla rek am. sauf que divinité boobu ci yàlla kese la am. voilà voilà kon euh, kon moom mooy ilaahu naas maanaam kon nit ñëpp moom moo leen moom mooy seen buur bu ñu ko war a ñu maanaam moom mooy ki yelloo ñu jaamu ko kon aaya bi dañ ciy jàngee ni Euh, yàlla mooy buuru nit ñi maanaam mooy ki nga xam ne moo yelloo ñu jaamu ko kon ci kaw loolu tamit dañ ci xamee ne euh, nit ñi beneen yoon leneen lu ñu tëral lu bokkut ak jaamu yàlla maanaam nekk ci maanaam li yàlla digle ak di ko tere ñu ngi ciy caaxaan dañ ciy xamee tamit ne euh, képp ku leen tëralal ab luwaa te loi boobu wuuteeg loi bi yàlla tëral sañ nañ koo bañ maanaam bu wuuteeg li yàlla tëral maanaam loolu ñoom dañoo nekk sax dans l'obligation wu bañ ko. Euh, dañ ciy xamee tamit ne moom yàlla rek moom moo am maanaam exclusivité wu ñu bañ a diiŋat ay luwaawam maanaam tey Euh, dëkk boo xamante ne l'islam la ñuy doxal sharia la ñuy tëral li nga xamante ne texte la bu leer ci alquran ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mu nekk texte bu leer loolu kenn amul droit discuter ci li ñu am droit discuter ci par contre mooy li nga xam ne daa jóge ci ijtihad maanaam ci xalaatu nit ñi loolu moom mën nañ cee waxtaan xool ndax njuumte amu ci wala déet waaye li nga xamante ne moom ci texte bu leer la ci yàlla la jógee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam la par exemple euh, loi boo xamante ne dañ koo tëral ne jaay sàngara dafa xaraam boutique yi léegi benn bépp boutique bu fi tëj bu fi jaayati sàngara def na ko tëj ah bu boobaa loolu dañuy koy dañ maanaam kenn amul droit maam di ko discuter beneen mbir bi ci tegu moom mooy ne yàlla comme moom mooy ilaa Euh, le fait que moom mooy ilaahu naas maanaam moom mooy buuru nit ñëpp maanaam bi yelloo ñu jaamu ko te moom mooy ki ñuy jaamu ci dëgg ci nit ñëpp te loolu muy xaqiqa boo xam ne dëgg la pour nit ñëpp loolu dañ ciy xamee ne loolu dañ ciy xamee ne maanaam loolu dañ ci xamee ne képp koo xamante ne euh, dangaa wedd benn benn euh, euh, aaya ci aaya yàlla yi wala benn wax bu wér te mu leer na ne wér na tukkee ci yenente bi sallallahu walla wasallam wala nga ŋàññ benn ci ay doxalinam da nekk yéefér loolu na lañ ko ci xàmmee ne niñ ko ci xamee mooy ne yàlla ci boppam maanaam le fait que ñu war koo jàmm borom subhaanahu le fait ñu war koo jaamu moom kese le fait que moom ay luwaawam maanaam mu war a tëral ay luwaa ñu war koo topp te waruñu ci dindi dara euh, képp ku ko weddi wala nga discuter ko mooy yaa ngi génn ci sa caractère mu njaam te yaa ngi remettre en cause le fait ni yàlla mooy rek ki ñu war a jàmm moom kese te loolu loolu mooy jëmmi d'accordatoo ci baatu laa ilaha illallah mooy d'accordatoo ci voilà ci la ñu xamee gravité wax yu mel ne bon yow c'est vrai yàlla dëgg la l'islam dëgg la li yàlla wax c'est bien mais bon tu sais euh, ci lañuy ñuy gisee gravité wax yu mel noonu ci la gisee tamit. maanaam ci aay yu mel nii dañ ci bokk na ci ñu ciy gisee tamit mooy maanaam ci par rapport ak ñu mujjee gis suñu jàngam maanaam ngir ne dafa am ay masala yu ci découlé mooy bi wu wax ne wax ne non charia moom ñun ànduñu ci ñu koy tëral. loolu moom képp ku ko wax na xam ne génn na ci lislaam moom waaw loolu li muy tekk mooy yàlla li mu bëgg man d'accord ma ci. parce que loolu li muy impliqué mooy yàlla mën naa juum parce que li mu wax ne nañ ko def loolu mënuñu koo def parce que suñ ko defee du baax loolu lay teg bokk na ci liñ ci xame maanaam ngir ne baatu laa ilaha illallah xam nga baat la boo xamante ne suñ ko seetloo dafa yéeme ci ñaari anam maanaam réeki tey buñ jëlee baat bi ci boppam dañuy gis ne ñetti xaraf rekk ko composé alif laam ak ha te mooy ilaha loolu moo ko composé mooy ilaha te loolu noonu adat nafsi bi mooy poids mystique bi valeur numérique bi mooy 36 te 36 justement moom mooy numéro sóoratu yaasin bi nga xam ne moom mooy xoolu alquran 36 la ilaahu 36 la voilà sóoratu yaasin nga doon wax alif 1 la bi 30 ha bi jeex na non boobu duñ ko compter parce que euh, dañ koy xasaf voilà maanaam kenn du ko bindee nii ila kenn du ko bindee alif lamalif ha alif lam ha waaw maanaam après euh, am na alif mën nañ ko bindee ak alif bu lonko ci laam bi wala benn alif bu ndaw bu yékkati ko ci kaw. waaw parce que dafa dafa nëbbu. comme allah rek alif bi nekk ci kaw noonu allah bi tax ñu xëcc al laam bu alif boobu kenn du ko compter ndax dafa xëcc. maanaam kon mooy xoolu alxuraan maanaam alif laam ak haa ñoo ko ñoo ko composé. te ñoom ñooy même xaraf yi composé allah euh, martabatul uluhiyya nag mooy martaba bi nga xamante ne moom mooy bi gën a kawe ci martaba yi yàlla ci ci li ko concerné ak nit ak mbindeefam yi ci li ko concerne ak mbindeefam yi am na ba boo xamante ne gën na kawe loolu mooy huwiya ndax huwiyatu zaat ak yu mel noonu yooyu yëpp am nañ ananiya mais yooyu concerné wuñu yàlla ak mbindeef yi li concerné yàlla ak mbindeef yi mooy martabatul uluhiyya fa la tàmbalee mooy la fait que moom mu am relation bu mu am ak mbindeef yi te mooy lan moom mooy ki ñu war a jaamu. Euh, maanaam lan lañ ci xamee dafa am beneen mbir mooy baat boobu dañ koy lëkkaleeg muhammadu rasulullah sallallahu la wasallam laa ilaha illallah ak muhammadu rasulullah la alayhi wasallam gis nga su amoon benn martaba ci yàlla bu li ko concerné mbindeef yi bu ëpp doole uluhiyya gi mooy divinité boobu absolue divinité suprême divinité absolue bu doon am na leneen lu ëpp doole loolu kon loolu lay def foofu mais du fa def ilah waaye yent yàlla Muhammad tamit sallallahu alayhi wa sallam martabaam bi gën a kawe te mu concerné mbindeef yi ci des mooy mooy la fekk mooy rasulullah sallallahu alayhi wa tey loo fonk fonk yeneen bi sallallahu alayhi xam nga léeg-léeg ñu naan la diw pourtant da ngay gis kooku wax na ay wax yu rafet ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nangam non kon kooku jullit la déedéet du jullit de. laa budda mu gëm ne mooy rasulullah sallallahu alayhi moom la yàlla yónni moom la yàlla yebal fee gëmagul loolu nekkagul jullit bu nekkee fii naan yeneen bi ku baax la ay Muhammad ak baax nit ku sell la vraiment jàmbaar la guerrier la. mais ni mu def ba ba teg empire bi ni mu mel diine di ni mu def ba organiser l'islam bi ni mu def ba nangam ak nangam mais aka rafet jikko aka lii aka lii aka laa man dama ko estimer vraiment man jàpp naa ne sax ci ñu fi jaar ci àdduna bi yëpp moom mooy ki ci gën a màgg ki nga xamante ne moom moo ci gën a euh, rëy ay mbir maanaam waxal loolu yëpp bu la neexee maadaama waxagoo ne moom mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ab yéeféer nga martaba yenent bi sallallahu bi gën a màgg mooy le fait moom mooy rasulullah sallallahu moom la yàlla yabal te martaba boobu dafa garaaw ci mbooleem anam yi ak domaine yi yàlla moom la yabal bu wàccee alquran ak sunna moom yàlla moo ko yabal ngir mu jàngal ñu lan la yàlla bëgg ci ñun yàlla moom la yabal ci ay turam ak ay meloom ngir amal mbindeef ak di leen tëbb moom la yabal tamit mooy rasulullah waaye xatta zaatiyan moo tax ñu naan ko aynul aynul xaq allahumma salli wa sallim ala aynin haqqin lati tatajalla minha urushu haqa'iq ay moo tax ñu ko yor ay noonu noonu ñu naan ko ah, lu tax ça bu pas dire moom mooy yàlla de parce que bu doon ne moom mooy yàlla benn war a jaam maanaam kon dañ koy jaamu waaye li muy tekki moom moom mooy la yàlla yabal maanaam ndax moom yàlla zaatiyan moom ci moom la reflété wu moom kese. après moom moom voilà maanaam moo tax kenn mënta xam yàlla xaqiqatan yenent bi ngay xam sallallahu alayhi maanaam mais nag ni ngay xamee yenent bi sallallahu alayhi wasallam reflet bi bi yàlla yónni ci moom yabalee ci moom maanaam ci ngay xamee yàlla boo déggee nit xam na yàlla gis na yàlla xam nangam yàlla yooyu yëpp mooy yenent bi la xam moom la gis moom la dégg moom la afal affaire parce que yàlla moom la yabal ci mboole maraat bi nag amul fenn en aucun cas bu kenn amee benn relation ak yàlla loolu amul amul maanaam tey bu ñu dee euh, bul jàpp ne saa bindee lettre monsieur le président après ñu daal di lay yabal beneen lettre daal ci bind monsieur le président caché ko signé ko rek que président de la république moo ko signé de bul jàpp loolu de wala monsieur le maire non bul jàpp ne maire bi day toog lettres yi jóge ci ci dëkk bi yëpp tous les jours mu koy lu ñu tuddi xool di ko signéel boppam maanaam cachet day yor ab cachet bu muy jox benn waaye ne ko dee ma ko xoolal yow dee ma toppatoo lettres yi kooku jël kase yi di tamponner di signer buñ ne bu ñu tamponné maire bi ngay gis signature mu le maire tampon bi mu le maire a ko tamponné en réalité keneen moo ko tamponné maanaam ngir mu jegeñ la maanaam nga gis ne yow li ngay gis ci yàlla xaqiqatan en fait mooy reflet bi mu def ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ñuy tuddee ko al barzakhul a'zam yeneen bi sallallahu mooy barzakhul a'zam lu lu lu mbir mi rëy rëy maanaam moom mooy moom mooy ism bi mooy intermédiaire bu mag nga xam ne mënoo mënoo ko mën mënoo fexe fexe fexe ba jéggi faw moom mooy intermédiaire bi voilà kon ñu bàyyi xel euh, maanaa yooyu ah ci ne moom mooy ilah maanaam ilahu naas maanaam borom subhaanahu wa taala ah mooy kon maanaam martabatu uluhiyya ma ne yàlla dañ ko war a jaamu yow ne toogal fii taggal yàlla waxal ci lu la neex ok yooyu yëpp c'est bien mais xam nga yàlla la soxla ci yow mooy nga jàmm loolu la soxla ci yow nga nekk jaamam voilà laaju la leneen na voilà nekkal sama jaam laa la laaj après mu jeex nga ñëw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ah comme ni mu ko waxee yawmal qiyaamati loolu rek am ko in kullu man fi samaawaati wal ardi illa aati rahmaani abda amul kenn yawmal qiyaamati lu dul buy ñëw ci kanamu yàlla en tant que jaam lay kon nekkal jaamu yàlla loolu rek la la yàlla soxla ci yow loolu la la laaj defal loolu mu jeex amaa yeneen loolu tamit dañ ci profité pour ñu jeexale foofu pour préciser benn mbir bu am solo mooy euh, man daal seetlu naan bi ma juddoo ba léegi yàlla daf may aar man daal yàlla dama seetlu ne Euh, man relation bi ma am ak moom nangam nangam voilà seetlu naa ne man yàlla daf may may daf may may daf dama am ay mayu yàlla ak yooyu yëpp ok yooyu yëpp bañuñu ko mais xam nga lan la yàlla soxla ci yow yow loolu bu la bala ko yàlla defalee lu tax wëlbatikuwuloo nekk jaamam parce que yàlla li mu soxla ci yow lenn rek la mooy nga nekk jaamam lim yooyu yooyu yëpp moom moo la ko defal ok d'ailleurs ñu bàyyi xel benn mbir bëri na ku jàpp ne moom privilégié la parce que justement nee na moom bi mu nekkee ci ay jafe-jafe bi mu woowee yàlla ay fi yàlla jaar ak moom mais loolu il faut que nit ñi comprendre que ni nit ñépp la maanaam doo privilégié ah parce que rek da danga nga am foo jaar ak foofu maanaam bi nga soxlaa yàlla yàlla da am jaar ak yow déedéet. nit ñëpp bu ñu soxlaa nekk ci yenn jafe-jafe yi yàlla dafa bëgg jaar ak ñoom ñu génn ci mballa gi mais loolu il faut que nga comprendre que ni yàlla ki képp kenn ci nit ñi en tant que dafa am relation privilégiée ak moom képp kenn ci nit ñi loolu yàlla moo ko def kenn ku nekk dafa am relation privilégiée ak moom la xéewal buntu xéewal yu bari bari yaa say moroom yéenay wutandoo lu bari bari yàlla jox la ko yow mais ni la ko yàlla joxee ci lii noonu la la koy xañe feneen jox ko sa beneen moroom maanaam lépp lépp lépp la lay jox yow kese ñi ci des ñépp toog di xoole loolu du am daf dafay am lu lay jox yow parce que da ko doon wutandoo say moroom mu jox la ko xañ ko ñi ci des mais am na feneen foo leen di daje ci leneen mu xañ ko mu xañ la ko jox ko keneen ci say moroom maanaam affaire bi noonu lay demee ce qui fait ni bu ñu xoolaatee mbir mi amul amul en fait amul spécificité ko wala boo su la neexee nga xoolee mbir mi ci beneen côté am ngay spécificité mais ñi ci des it am nañu spécificité am nga ay exclusivité mais ñi ci des it am nañu ay exclusivité maanaam nga xool loolu tamit mbir mi noonu maanaam boo ko xoolee noonu nag après tout ça. même boo naan man yàlla dafa may may am na yoo xamante ne dama koy yëg gis naa ko te dama vraiment sama diggante gi yàlla dafa neex maanaam nga yëg ne yaa ngi jege yàlla parce que yooyu loolu yëpp du affaire bi de xam nga affaire bi lan la léegi yàlla moom lim la wax ne lii laa bëgg te lii laay bañ yow nan nga def loolu question bi yëpp foofu la nekk parce que yàlla boo demee yow boo demee àllaxira wala nga dee dugg ci bàmmeel du la laaj du la laaj la ma la doon may sama may yi ndey saat lim la doy lim lay laaj mooy lii laa la digaloon lii laa la terewoon feuille de route baa ngi nii moom laa la tegaloon ana lan nga ci mettre en application ak lan nga ci deful lii la lay laaj soxlawul maanaam loolu il faut ñu comprendre ko loolu moom moo tax nit ki mën na mu bari ay may même ay may ci domaine spiritualité sax fekk kee nga xamante ne am na ay mayam feeñul moo ko raw fuuf ci yàlla lu tax parce que kee jaam la bu mat kii nag du jaam bu mat dafa négliger statut wu njaamam googu yàlla li mu soxla ci yow loolu moo tax imaam gisoon nañ ko ci kunuus yi ah, kunuusul xaqaax yàlla borom soxla xayra ma talabtahu minhu huwa ma talabahu minka waxu alimam ibn Taala rahimahullah li gën li gën li ngay laaj yàlla mooy yàlla li mu soxla ci yow ba laaj la ko ne la lii laa bëgg nga conformé wu ak loolu loolu mooy li gën li nga mën a laaj yàlla moo tax ñaan boobu rek la indi ci sooratu Fatiha ihdina siratal mustaqim yàlla teg ñu gindi ñu ci yoon bi nga xam ne mooy yoon bu jub bi jeex na yàlla li bëgg nga def ko defal loolu rawante bi nekkul ci maa ngi gis lii maa ngi dégg lii maa ngi jot lii am naa lii ah, def naa lii loolu du rawante bi rawante bi mu fan la nekk condition wu jaam bi nga war a nekk en tant que jaamu yàlla nan nga ci taxawe loolu la rawante bi nekk comme la Alxuraan wax wa fii zaalika falyatanaafasil mutanaafisun lii ñay rawante rawante ci loolu xam nga borom bi dafa ne innal ladina hum min xashyati rabbihim mushfiqun walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladina yu'tuuna ma aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaa'ika yusaari'uuna fil xayraati wa hum lahaa saabiquun ñi nga xamante ne tiit gi ñuy tiit seen diggante ak seen borom ragal ko loolu moo leen da leen a da leen a da leen a da leen a da leen bi ayati rabbihim yu'minuna ak ñi nga xam xamante ne aaya yàlla yi seen aaya yàlla yi dañ ko gëm gëm gu dëggu téwér walladina yu'tuna ma ataw ak ñi nga xamante ne dañuy joxe la joxe di def maanaam di dikkee li ñuy dikkee maanaam mboolem li leen yàlla digal ñi ngi ci def seen kéem kàttan di ci ne waaye ànd ak loolu yëpp wa qulubuhum wajilatun seen xol baa ngi jàq jàpp nañ ne nañu nekk defe naa baax sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na laaj naa ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee naa ko mais xanaa ñi nga xam ne dañuy def nee nañ dañuy def lu baax waaye seen xol dafa jàq xanaa xëy na nañ ko defee baaxul wala wala dañoo dëngal wala yooyu mu ne déedéet ñooñu mooy ñi nga xam ne li leen yàlla tere banan ko nekk ci li leen yàlla digal sauf ko ñoom dañoo jàpp ne yàlla mérite na maanaam ci bu ma koy def ngir moom ma def ko ci anam boo xam ne dafa excellent dafa dafa génn dafa amul défaut te ñoom gis nañ ni ñoom mataluñ loolu ñoom la yàllay waxal ci aaya boobu mu ne ñi matal lii ulaa'ika yusaari'uuna fil xayraat ñii ñooy ñii njëkkante di daw ci lu baax wa hum lahaa saabiquuna te ñii ñoo ca jiitu te ñii ñoo ca jiitu as-saabiquuna saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuuna as-saabiquuna ñi nga xam ne bu yàlla diglee ñooy njëkk a def bu yàlla tere ñooy njëkk bàyyi ñooñu as-saabiquuna ñoom ñooy ñu jiitu ulaayika yooyu la gaay al-muqarrabuuna ñooy ña jege yàlla dëgg boo bëggee xam maam waa ahlul qurba ñi jege yàlla maqaama boobu ñi ci ne caractéristique bii lañ amee bu yàlla diglee ñooy njëkk def bu yàlla teree ñooy njëkk a bàyyi bul ko wut ci ay saay nee na day gis maqaama nangam day gént nangam day nangam yooyu loolu bu ko seet foofu doo ko fa yooyu yëpp ay naxee mbaay la ay ndëgg sërëx kese la kese waaw ay dóor marto la lu leer laa leen wax ay dóor marto yu metti rek la lii yàlla wax nii nii nii mbir mi lii kese la du leneen ku ko jàppee leneen yaa ngi nax sa bopp li yàlla digle ni yàlla tere li mu bëgg li mu bañ ci zahir ak ci baatin ana naka nga demee ak noonu ci ngay tegee sa bopp fan la mooy maqaamaka xaysu aqaamaka sa makaama ci yàlla boo ko bëggee xam xoolal fan la la yàlla teg bu dee daf la boole ñi nga xamante ne daf la teg ci ñi nga xam ne dañoo tëye lu baax xamal ni loolooy sa maqaama bu la boolee ñi nga xamante ne dañoo excellent ci lu baax loolooy sama maqaam maanaam fam la boole bu bu dee bu la boolee ñi nga xamante ne yow ci lu baax dañ cee sawar tuuti sa maqaama bu dee bu la boolee ci ñi nga xamante ne da nga am cawarte gu mag ci ci ci ci dem ci yàlla sa sa euh, am gis nga buntu bi. Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu doon wax ci bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak topp ko gis nga ni mu ko jeexal innal qur'ana huwa al mizan ta'rifu minhu ma hawayta min al ashwaq wa sadam al qur'ana ngoog maanaam al qur'an ak sunna la bëgg a wax mu ngoog mooy mizan bi mooy balance bi nga xamante ne moom ngay xamee a fan nga tollu ci bëgg Yonent bi sallallahu alayhi ak noon nan la tare mais ci ngay xamee sama xam na nga toll ci yàlla xoolal nan nga demee ak loolu yëlal yi deuxième ay dóoru marto ay ci euh, euh, euh, am am na nag benn benn mbir moom laa seetlu ne boobu vrai dóoru marto yu bari foofu la ko gaa yi di jaarale mooy lijaasa yi lijaasa léeg maanaam foofu la dóor marque yu mag yi di amee gis nga sa relation ak yàlla ijaasa bu ko déterminer yow la sa diggante yow la ak yàlla sa diggante ak yàlla adduna bi yëpp ponkal ñi ñuy wax ponkal ñëpp bu ñu la bindaloon ay ijaasa dëgëral lan la ne la defal naa la ijaasa xilaafa nekk nga xalifa nangam nangam ñoom ñëpp ñu defal la ko taxul nga nekk xalifa xamuloo loolu pour nga nekk ko yow yaay yow la sa maqaam la yow yow yaay yëngatu ci kanamu yàlla dox ci diggante yàlla ba yàlla yëkkati la nga nekk ko spécial ci kanamam bu boobaa soxlawoo mën mën nga nekk simple taalibe ci ay këyit waaye yow yaay xalifa bi ci baatam soxlawuloo ku koy confirmer en fait il faut ñu xam ne soxlawuñu kuy ñuy confirmer ban cër lañ am ci yàlla amuñu soxlawuñ ko suñu diggante ak yàlla suñu diggante ak yàlla la dafa war a daf ñoo war a maanaam ñu nag yàlla la soxlawuñ ko ko confirmer naxal ñëpp sëriñ sëpp dañ kontaan ci yow tagg la wax ne ku baax nga ku nangam nga parce que jéem nga leen a dóor marto nax nga leen ay nit lañ dañ leen di nax ay nit lañ ah dañ leen di nax